buñ jëlee riwaaya bu bi nga xam ne mooy bi imaam ibn Abbaas radiyallahu bi mu nettali te imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi a mu ngi ko soloo mu ngi ko soloo ci kitaabu jazaa'il soy jazaa'is indi na ko foofu indi na ko fu bari nag ci baabu laa yaxillu alqitaalu bi bi nga xam ne mooy traité di wax ne laa yajibu laa yaxillu daganul alqitaalu di xare bi makka biir makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima imaam al buxaari raxmatullahi mu ne xaddatanaa Usmaan ibn Abi Shayba mu ne xaddatanaa nettali nañu Usmaan ibn Abi Shayba Usmaan ibn Abi Shayba bii frère la woon ci Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom seen famille ay boroomi xam-xam lañu woon Usmaan mii min rijaali saxiix waaye Euh, Abu Bakr moo ko gën a siiw ibn Abi Shayba waaw kon mu ne xaddatanaa kon nettali nañu Usmaan ibn Abi Shayba qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Jariirun an Mansuur Jariir moo leen nettali mu jële ci Mansuur an Mujaahidin mu jële ci Mujaahid an Taawus mu jële ci Taawus an Ibn Abbas mu jaar ci mu jële ci Seydina Abdallah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah Seydina Abdallah Ibn Abbas mu ne annahu qaal qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma iftataha makka mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax bés bi mu ubbee makka mu ne laa hijrata walaakin jihaadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru fa inna haadaa baladun xarrama allahu yawma xalaqa samaawaati wal ard wa huwa xaraamun bi xurmati llahi ilaa yawmi alqiyaama wa innahu lam yaxillu alqitaalu li axadin fiihi li axadin qabli wa innahu lam yaxilla alqitaalu fiihi li axadin qabli wa lam yaxilla lii illaa saacatan min nahaar fa huwa xaraamun bi xurmati llahi ila yowm alqiyaama laa yucdadu shawko wala yunafaru saydo wala yaltaqitu luqat wala yultaqitu luqatu illa man arrafaha wala yuxtala xalaaha loolu la ba xadiis bi jeex yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne kon seydna abdullah ibn abbaas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax keroog bi nga xam ne ci la ubbi eh, eh, eh, al baladul xaram waaw léegi dafa wax lan mooy xutba la ab sermon mu ne laa hijrata walakin jihaadun wa niyya mu ne yëgal nit ñi ne laa hijrata hijra amatul hijra amatul est-ce que day tekki ne hijra amatul ci kaw suuf xam nga lii traité woon nañ ko ci début ba ñuy wax ci wàllu hijra bi masalaay hijra yépp gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ masala yi jëm ci wàllu hijra yonent bi aleyhi salaatu salaam gisoon nañ ne bi muy wax lii mooy jóge Makka di dem Medina la wax voilà mu ne loolu moo amatul te loolu dinañ ko gis comme niñ la ko waxe woon ci ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ne dañuy jaayanteek moom keroog fatxu Makka ngir gàdd ngir gàddaay mën a leen déet kon mu hijrata amatul gàddaay léegi laxas takk jóge Makka di dem Medina amatul wala di uti foora wala ji sa diine amatul ndax qad zaala allahu bi Makka azaalal buur yàlla dindi na allahu buur yàlla ashirk li nga xam ne mooy bokkaale biir màkk dindi na ko fi autorité bi nekkatul ci oto ci loxoy polythéiste Quraysh yi kon nag nit asbaxat makkatu baladan aminan lil mu'miniina wal muslimiin makka mujj na devenir comme ni nga xam ne lool mooy vocation wam tout le temps mu nekk bërëb boo xam ne bu wóor la ngir woy gëm yàlla yi ak ñi nga xam ne ñoo wombat amatul fu kenn di julleeti ñu ñu lay menacer dootoo wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu wasallam di tiit kon kay foofu jóge fa la taxoon la waraloon gàddaay deñ na te alxukmu yaduru ma'a illati haythu daarat wujudan wa adama règle bi da al xukmu àtte ya dóoru day wër wër topp maa illati ak tax bi cause bi tax àtte bi am fekk cause bi fiy nekk àtte bi dafiy ne mais bu fi cause bi jógee àtte bi dootu fi ne lool la mooy la waraloon gàddaay fa hijratun adina al muxtaaru fi rajabin ba yonent bi alayhi salaatu salaam doon digal ñu gàddaay ci cinquième année ba ca mois rajab ci wooteem gi fekk ñu ngi woon Quraysh ngir ñu lan ngir ñu gàddaay yi daa am lu ko waraloon te loolu contexte bi gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bu baax jamono ji nga xam ne Quraysh mu ngi leen doon teg min shatta anwa'il adab ci yi fan ni mbugal yu tar yuñ doon teg jullit ñi ñenn ñi amuñ ku leen aar bakkan yaa ngi rot waqad qutila as-sayyidatu waalidatu waalidatu Abu Dhibyan muy Seydina Ammar faat nañu yaayam baayam dóor nañ ko bam sonn ñeneen ñu ngi leen di mbugal wal abidu mithla bilaal taxta xarr shams yu'azzabun ñu ngi ci suufu jant bi ci tàng bi ñu leen di mbugal di leen tegi xeex loolu nag sauver première sauver sa diine sa bakkan moo imposé woon xaytu abu jahlin wa abu lahab wa amsaaluhuma fa nga xam ne ñooñu kàccoor yu mag yooyu fa nekkoon waaye léegi deñ na comme deñ na nag ah? yaa plus d'intérêt di jóge Makka damay gàddaay yi ndax gàddaay daa am lu ko war a yëkkati kuy gàddaay daa war a am lu tax nga jóg mooy rawale sa diine fexe ñoŋal sa bakkan loolu nag amatul ndax Makka asbahat amina baladan amina buur Makka mujj na nekk dëkk boo xam ne en sécurité la nekk moo tax yonent mi yu salaatu salaam nag kon ne leen laa hijrat amul gàddaay kin li am ba des li des li am ba des mooy jihaadun wa niya jihaad nag moo fi des wa niya ak yéene gu rafet goo xamante ne ni acte booy posé en tant que jullit mu nekk loo xam ne mu nekk loo xamante ne nii danga ci yéene ngir def ko li mardaati rabbil alamin ngir am ngërëmu borom bi subhaanahu wa lool képp fi desati waaw voilà kon loolu la mooy yéene ndax moo taxoon mu doon wax innamal a'malu binniyaat gis nga mu mu mu lëkkale ko ak gàddaay gi wa innama li kulli imri'in nawa jëf yépp ci yéene la la aju te nit ku nekk la nga yéene rekk ngay am faman hijratu képp koo xam ne gàddaayam voilà léegi nag mu ne jihaad a fi des jihaad waaw ndax lan même bu dee lis Makka mujj na nekk daaru lislaam muy kërug lislaam mais noonu l'islam yi nga xam ne fay ko moo leen tax a jóg te lool mooy seen suwe jeexuñu ci kaw suuf ayna qaysar wa ayna ba'du buldaanil arab ka taaifi ak yi mel noonu ñooñ nga foog ne dañoo d'accord ah ubbi nañ Makka bari nañu d'accord ndax dañ doon xaar dañ doon wax da'u Muhammadan wa qawma li ëppoon ci arab yi dañ doon wax bàyyi leen ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay ñoñam daal ku ci féete kaw ñu xam ne yow daal yaa nekk ci dëgg ñu ànd ak yow mais loolu c'était pas ñépp dinañ gis ne waa Hawazin du ne ubbi nañ Makka ñu daal di nekkoon kon ànd nañ mukk dañuy takk sax xare ngir dal ci yonent bi alayhi salaatu wasallam kon te loolu nag fekk looloo ngi xew jihaad du jeex du jeex te mata saa boo xamante ne am na ku taxaw di jëmmal kalimatu laa ilaha illa yëgal ne am na noon yu iblis yu taxaw ngir jàmmaarloog yow loolu nag fekk mu ngi am te lool du deñ di am mooy jihaad du sàppi du deñ moo tax mu ne walakin jihaadun waniya mooy gi nag mu leeral jihaad jooju nan lay demee waaw mu ne nag fa idha stunfirtum fanféero mooy buñ leen woowee nag ci jihaad ne leen ay loolu amul naan bon non c'est que man je ne peux pas perdre mon boulot quoi ah bu jiitu jullit ñi nee ay wa ñoom diw xam nga waxoon nañ masalaay jihaad est-ce que fardu ayn la ak farataay jëmm la ak yooyu yëpp gisoon nañu ko waxoon nañ na bu farataay jëmm ñenn ñi buñ ko taxawee wàcc na ñi ci des mais am na fu muy toll foo xam ne day nekk farata ci ñépp comme bu ñu songoon dëkk bi imaam bi ne képp koo xam ne majeur nga nekk bien important na nga jël arme ñu défendre réew mi défendre l'islam bu boobaa nag yow amoo droit naan boobu day nekk farata ci yow mooy wa idastunfirtum bu ñu leen nee jóg leen comme mobilisation rek xam nga loolu moom loolu moom réewu lay ci sax noonu lay demee mooy ne citoyen bu ne même yi nga xam ne affaire dañoo dindi ci militaire bi euh, euh, obligation militaire bi gaa yi def comme ay Égypte yi nga xam ne yooyu da def sa kii yi waaw jaar armée France amoon na fi mais Chirac moo ko fi dindi mais loolu par exemple yi mu amul sax dañ ne laan ak ah, bu bu kaa xam ne force majeure la bu la ngo bu la nguur gi woowee aux armes en tant que citoyen amoo droit bañ amoo droit bañ loolu nag ajaban yéeme na ci ni ci jamono léegi ñu mën a comprendre loolu ci un état laïque état boo xam ne nit ñi ñooy jéem a doxalal tëralal seen bopp ay ay àtte waaye ñu bañal ko l'islam ne nag l'islam nag warul am loolu moom non l'islam moom bu ñu leen di duma dañoo war a toog rek du noonu lañ koy waxee mais li ñuy wax loolu lay junj tàllal seen ndodd ñu ciy dóor ñu ciy dóor misil yi jaas yi waaw buñ leen di ñoom waruñoo def dara bu ñu fayoo ils deviennent des terroristes xam nga loolu moo xew euh, àddina bi ni mu jàmbaa te yàqu xoolal Palestine rek euh, soldat juif bi moom buy buy songu gaay yi ñoom c'est l'armée régulière réglementée c'est normal de défendre son peuple mais bu palestinien ne day défendre seen peuple moom il devient automatiquement terroriste automatiquement loo xam ne bu doon ci yeneen dëkk révolutionnaire lañ ko doon woowe waa ji waaye c'est des révolutionnaires wala ñi nga xam ne dañuy bañ dañuy défendre les causes nobles parce que bëgguñ ko leen opprimer les opprimer waaw waaye bu dee ay jullit lañ moom yow boo fayoo buñ lay dóor ki lay dóor am na droit dóor la parce que day défendre réewam mais boo fayoo tu deviens automatiquement terroriste wallah ah, wal iyaadu billah kon naka ngeen na ko nit ku yeewu di nangule état laïque ne nag moo xam ne sharia fay dox amul droit boobu inna hada la xis loolu xismatun dujisa la loolu loolu lu jéng la comme analyse comme àtte kon mu ne wa idha stunfirtum bes leen woowee ci jihaad nag ci xare fanfiru na ngeen na ngeen wuyu bu boobaa day nekk farata ci ñépp képp ku ñu woo bu bu bu bu bu njiitum réew mi ne réewum jullit mi comme frontière bi ñu am frontière ak ak yéewu yéefar ñu songu leen foofu mu ne képp koo xam ne majeur nga ci gox boobu noonu le nord pays nañu nañu gaaw dem ci camp yi ñu former leen nu gën a gaawee ñu jël armée yi yooyu bu boobaa yow amoo droit bañ boo bañee def nga lu xaram voilà voilà mu ne kon wa idha stunfirtum fanfiru mu ne fa inna hadha baladun harrama allahu yawma xalaqa as Makka gii réew la moo xam ne dëkk la boo xam ne yàlla moo ormal moo ko def mu nekk sanctuaire am yoo xam ne day ko fii tere waaw mu nekk lu spécial pour moom ak yu mel ni moom comme Médina ak yooyu waaw yow ma kañ la ko def xalaqa samaawaati bés ba mu bindee asamaan wal arda ak suuf wa huwa kon moom Makka dëkk bi xaraamun sanctuaire la fu yàlla ñoŋal la bi xormatillah ci loo xam ne buur yàlla nag moo ko def waaw seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam euh, kii na ko mooy yëgal na xorma googu yonent bi salaatu wassalaam yëgal ko mais mooy buur yàlla moo leen ko wax yu ñu daal di koy wax waaye nekk euh, xaramam buur yàlla moo ko décréter yow xalaqa as-samaawaati wal ard kama qaala alayhi salaatu wassalaam mu ne wa innahu lam yaxilla alqitaalu fiihi li axadin qabli masula dagan di fi xeex fii ci Makka daganul ci masula dagan ci kenn ci ñi ma jiitu woon lépp li côté bi gisoon nañ ko ci xutba yee weesu walam yaxilla te daganul walam yaxilla lii te daganul pour man illaa saa'atan min nahaar lu dul benn période ci journée bi mooy liñ la waxoon début jour bi la woon tulu'u shams bi jant bi fenkee ba waqtu salaatil asri foofu la yem julli tàkkusaan mu ne fa huwa xaraamun bi xurmatillahi ila yawmil qiyaama léegi nag buur yàlla delloo na ko mu nekkaat xaram permission ba jeex na dellu na nekk ko ba yawmal qiyaama euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam xoola bala ma ko fàtte laa hijrata bi mu wax sànk ci ci Makka dafa junjaale lu am solo mooy Makka lam tazal dootul dañ di nekk dëkkub jullit ilaa yawmil qiyaama ba yawmul qiyaama waaw moo tax gàddaay fa di dem feneen loolu ngir rawale sa diine loolu mënatula ne loolu moom moo tax mu ne laa hijra ndax moom dëkkub jullit lay masa doon ginnaaw bi mu génnee bi min aydi kuffaaril Quraysh ci loxoy yéeféru Quraysh yi kon mu ne delluwaat na fa huwa xaraamun bi xormatillah ci xorma gu ko yàlla xormaal ci lim ko def xaram ñoŋal ko ñoŋal gu ko buur yàlla ñoŋal ila yawmal qiyaama bay bés loolu nag li muy impliqué am na yuñ ci gisoon ci jataay bee weesu bii nag da cee yokk yeneen mu ne laa yu'dadu shawk kenn du dagg même garab yi ndég ndég yi ci nekk garab yi ci boppam kenn du ko dagg waaw garab makk kenn du ko dagg même loo xam ne dég ku ci nekk kenn du ko dagg waaw kenn laa yu'dadu shawk wala yunaffaru saydu mooy màkk fii bokk na xam nga lii nag moom lu bees la mooy côté bii nii laa yunaffaru saydu mooy kenn du kenn du fi kenn du fi rëbb ay di di di di teg ay piège ak tamit di dàq picc yi ho tegal leen ay piège ngir ñu dem fenn nga rey leen loolu mën da nekk wala nga jàpp leen loolu mën da nekk fii kenn du fi rëbb màkka kenn mooy rëbb bu Makka dañ ko dafa xaram voilà wala yal wala yultaqatu luqatu luqatatu te tamit lu fi waaye réeral kenn bu ko for ne maa <laughs> yi yépp ay masala yoo xam ne insha allah dinañ ci ñëw masalaay luqata mooy masala yi jëm ci wàllu for for xam nga lool lool lool bari na ñu muy dikkal may dox ci mbedd mi for benn cinquante euros comment je vais ma gis ko ci suuf xaw ma ci kan la jóge mais billet baa ngi nii comment je vais may dox ci mbokk mbeddu Dakar yu gis benn dix mille francs billet dix mille mais nu may def dama koy jël damm ko sama poche moom ko wala nu may def waaye may dox gis benn ëmb benn takk benn besace benn pochette walla benn sacoche ma for ko xool gis ci biir ay or wala xaalis wala gis ci ay montre walla yu mel noonu wala daal ay MP3 wala leneen mais loolu nu muy demee dama koy jël damm ko sama poche fuumee maa moom lay doon wala comme que alal <laughs> léegi ñu bari jàpp alal ji xaram mooy ji tegoogul seen loxo. in lam yasil ila aydihim fa huwa maadaama moom fa huwa xaram waaye in wasala ila aydihim fa huwa xalaal moom day dagan ci saa si xooluñu fan la jógee non daagan na est-ce que loolu la mooy masalaay for ma dem ci aj gi di aj for benn pochette ah bi nag bari naa alal de eh riyaal yi ci ne bari na te man maa ngi à sec est-ce que dama koy jël maa moom la wala déet xam nga masala yooyu en dehors de la Mecque dañoo am seen seenu seenu àtte Makka nag àtte bi la yonent ba saa saam wax nii léegi bu ñëwee ci njàng ji insha allah dinañ gis masalaay for waaw wala nga for am am nga for am xar. le petit Dakarois le petit Dakarois dina ma ne mais comment ça c'est possible comment on peut faire un xar non <laughs> c'est possible ça on peut faire un xar ou un gëléem si <laughs> forum xar <laughs> dinañ ñëw buñ ñëwee ci hadis yooyu waaw waa ah, ji forum xarfan waaw loolu lépp loolu lépp dinañ ko gis insha allah <laughs> insha allah <laughs> kon mu ne nag fii Makka kenn du fi for lu fi rot kenn du ko fi for illaa lu dul manaar rafaha lu dul waa ji ko for da koo jël ngir déclarer ne for naa ab sacoche bu rouge te tamit dinañ wax processus yi lii Makka la mais tamit même Makka ni ngoy ni ngay boo boo koy boo koy annoncé di yëgle ne daa am loo for est-ce ngay ñëw forub sacoche bu rouge bu am cinquante cinquante mille euros nga ñëw bind fenn for naaf sacoche bu rouge bu bu bu am cinquante mille euros taf ko fenn mais <laughs> noonu lañ koy defe ah non non ñu ñeme yàlla mën naa jóge nee ne maa ko wax te yow bu boobaa nan ngay mën a waxee ne moomu ko parce que wax nga ko som bi ci ne loolu nag dafa bay processus lu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon arif wii kaa aha yooyu yëpp dinañ ko gis insha allah xoolal ba xàmmee takk bi mooy fiñ ko def ak li ñu ko takke ak li nekk ci biir ñaata la booy annoncé nag danga naan for naa benn sacoche bu rouge sax bu ko ci wax ndax boo nee bu rouge am na ñoo xam ne ñeme nañ yàlla dam naan daal j'ai ramassé bu doon France da ngay bind j'ai ramassé un petit sac wala un trousseau veuillez trouver si joint mon numéro bu dee ki ko moom la voilà euh, bu dee yow yaay prioritaire yow yaay pri euh, euh, kii propriétaire léegi nag bu la woowee bu boobaa nag nga koy laaj waaw dangaa réerle waaw mu ne la waaw nga ne ko loo réerle mu ne la ab saab ba léegi yow information bi nga bind la joxe nga taxaw rek yow bu ko jox dara da ngay nga ne ko nan la saag bi mel mu ne la saag bu bleu nga ne ko non kon yow euh, du moom ndax saag bi bleuwul wasalaam noonu lay demee bu fa nekk ma ah non damaa juum nga bàyyi ba ne non du bu la bu rouge la damaa juum bu rouge la euh, non non non waa jooju waa jooju mbiram wóoru en tout cas yooyu <laughs> masala yooyu dinañ ci ñëw insha allah gin koo yaatal kon mu ne fii Makka nag kenn du fi for lu fi rot lu dul koo xam ne da koo for ngir yëgle ko ngir boromam man cee jotaat les objets trouvés fi ñu koy def voilà mu ne wala yuxtala xalaha te kenn du dagg li nga xam ne mooy garab yu nooy yi waaw mooy yu tooy yi mooy gàncax yi gàncax yi gàncax yi xam nga lële mooy garab bi mu waxoon ci kaw shajaruha kenn xam nga arrahmaanu allama al quraan xalaqa insaan allamahu bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash-shajaru yasjudaan voilà wan najmu wash-shajaru an najmu mooy mooy gàncax yu yi nga xam ne ci suuf lay nekk comme ñoom ñun ñax ñoom ñu mel noon noonu caawameeg yooyoo ki mel ni ñoom wash-shajaru garab yi nag mooy yi nga xam ne garab day am pied alors que yële du am pied comme loolu wa voilà fii nag lii muy wax wala yuxtala axara mooy nabaat yi gàncax yi yooyu kenn du ko dagg voilà kenn du ko dagg loolu dañ koy tere léegi loolu yi dina ñëw ci masala yooyu insha allah léegi nag Seydina Abdullah ibn Abbas nee na bi mu waxee bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee li mu ne qaala al abbaas sama baay ji al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhu mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah illa al idxir fa innahu li qaynihim wa li buyuutihim qaala qaala sallallahu alayhi wa sallam illa al idxira Seydina Abbaas bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee loolu ne kenn du dagg gàncaxu Makka yi mu pare Seydina Abbaas ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay waay illal idxir waay seppe exceptel seppeel ci lim bi génn ci idxir waay ndax idxir benn gàncax la goo xam ne gu waa Makka xam boo xam ne xet gi dafa neex comme comme xet gi day dégager xetu parfum gu neex wu neex euh, léegi nag euh, day sax foofu même même fu wow foofu màkka la wow wow dafay sax am pa xetu parfum bu neex mu ne ko waay waay génn ci boobu boobu dañ koo soxla de ndax ñoom dañ koo soxla euh, alqaynu mooy alxaddaad mooy ñi nga xam ne Euh, mooy lii nu mu tudd tëgg waa ngi liggéey ci weñ mu ne ñooñ dañ koy soxla waaye imaam at-Tabari neen alqayna daal ci arab yi mooy bépp liggéey boo xam ne képp koo xam dafa am liggéeyam boo xam ne moom moo koy defalal boppam mooy ñoom mooy daal dañ koo soxla ci suñu activités yi waaye tamit dañ koo soxla ci lan ci Euh, seen kër yi mais am na boo xam ne sax dañ dañ koo soxla pour seen bu ñu faatoo ñi nga xam ne dañoo faatu waaw mooy dañ koo soxla ci ngir ñi nga xam ne tamit mooy bu ñu faatoo euh, dañ koy defaale ci kii bi euh, bu ñuy denc waa ji dañ koy soxlawaale al idxir voilà yonent bi alayhi salaam nag ne mooy yi ñuy def ngir kii bi gën neex rek xam nga dañuy def parfum ci kii yeeg yu mel noonu il xir nag dañ ko doon soxla moo tax mu ne ko kon illal idxir yonent mi alayhi salaatu salaam ci riwaayu Seydina Mujaahid bi nekk Sahih Imaamul Buxaari Abbaas Seydina Abbaas waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam dafa noppi tuuti summa ginnaaw bi qaala mu ne illal idxir fa innahu xalaal waaw ba mu des idxir ndax moom dagan na pour ngeen def ci ngeen man koo dagg léegi loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax